الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين آل طريق رضوان الرابحين أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكنز الأول من كتاب الكنوز العشرة في فصل المشيئة والإرادة والأمر قال رضي الله تعالى عنه وارضى عن النبي أصحاب المشهد الأول يقولون إن القضاء هو xukmu llahi fi l-ashyaa'i fi aynihaa min ghayri maziidin fa xukmu llahi huwa alladhii amaranaa bi-ridaa bihi wa ammaa al-maqduu ma'naa al-mahkuumu bihi falaa yalzamunaa ar-ridaa bihi falaa yalzamu ar-raadii bil-qadaa' ar-ridaa bil-maqdii ilaa aaxirih kon ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu woon ba tey ci al-kunuuz al-ashara ci al-kanz al-awwal ci euh, fasl bi nga xamante ne moom mooy ñu alkandu saani bokk alhamdulillah ci maanaam ñaareelu kandu bi mooy ci masiat ci fasl al wal irada wal amr maanaam mooy coobare ak namm-namm ak ndigal euh, gisoon nañu ci suñu jotaay yi euh, li nga xamante ne moom moo aju woon ci wàllu googu ba yegg woon nag léegi ci ci pandaw bi ñu waroon a tàmbalee tey insha allah taala ci wàll gi nga xamante ne moom mooy tëj maanaam moom mooy tëj euh, buntu boobu euh, mooy euh, fi mu watat mi lil fa'ida maanaam watat mi man yaakaar naa sax kàddu gi gisoon nañ ko waaye dañ koy rafetaat mooy watat mi man ngir nag lil fa'ida ci leen njëriñ ji ci haadal baabi ndax kaana maa dafa nekk na laa bu dabante ñàkk ñu munaaxasati ci lu nitu qadiyatu xew-xew maanaam wala arte euh, masala bi nga xam ne moom mooy mooy wax ci at tasyiru wa taxyiru euh, at moom mooy ak ak ak womat wa taxyiru akuk tànnit akuk tànnlu maanaam mooy lan mooy ndax euh, nit ñi dañ leen di womat ci liñ gëm ah dañ leen ci womat maanaam di leen ci jib di leen di leen di comme comme locomotive boo yor rek di maanaam di di ko diri boobaa mu nekk comme li wolof yi di wax naan euh, ku ñu diri doo taamu fu sa ndong di jaar loolu ndax looloo am wala boog wat tax yiiru ak tànneef tànnuloo maanaam ak tax yiir moom naan la jox nañu la maanaam mbir yi léegi yi teg nañ ko sa loxo yaay tànn léegi aw wala boog bi lafdil aaxar ci beneen kàddu mooy mooy atte li nga xam ne moom mooy masala yi alqada dogal wala boog atte wal qadar ak ak dogal atte di yàlla atte bi tëral bi dogal bi ñuy dogal maanaam loolu mooy lan mu ne wa haadihi li qadiyatun ak xew-xew ah, la ak àtte la maanaam masala la boo xam ne taxtalifu dana dafa wuute masahidul ulama maanaam jàkkaarloo wala boog maanaam ñi nga xam ne noonu la koy gisee a ulama borom xaw fiihaa ci mbir ah, bi ah, ulama yi dañ ciy faral di ñoom ni ñuy faral di gisee mbir mi maanaam masala boobu ñoom ñu ngi koy faral di moom mooy dañuy wuute ci ñett gis-gis euh, ñaari gis-gis yi gis-gisu ahlul bid'a la ñetteelu gis-gis bi mooy gis-gisu a sunna wal jamaa euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlul bid'a euh, mooy nitu bid'a yi ñoom dafa bokk xam nga bu ñuy wax nag nitu bid'a mu am benn mbir bu ñu bàyyi bu ñuy wax nitu nitu bidaa euh, maanaam baat la boo xamante ne ñaare ñi ëpp ñu koy jëfandikoo mooy mutakallimuna maanaam ñi di yëngatu ci ilmul maanaam mooy théologie wala boog ñi di yëngatu ci lu ñu tuddee aqida muy pas-pas ah wala boog ñi di yëngatu ci tawhid muy wéetal seede gi ñuy seede ci xol wéetal ci suñu borom subhaanahu wa maanaam yooyu ñooñu ñoom ñooy faral di am baat lu ñu tuddee ñooy faral di jëfandikoo baatu nitu bidaa am ahlul bidaa euh, ñeneen ñi dinañ koy jëfandikoo waaye ñooñu ñoom ñoo ëpp lu ñu koy jëfandikoo te ci li ñu koy jëfandikoo moom mooy ci wàllu euh, maanaam pas-pas yi ndax bidaa yëpp garaw nañ ndax bidaa ci jëf ci li ñuy doxale yooyu yëpp Euh, am na ci yu am na ci yu bon bu dee ci am na ci yu baax am na ci yu bon waaye bu dee ci yi ñuy maanaam bu dee baax mooy yoo xam ne dañ koo sos euh, ndax baatu bi nga am ci boppam mooy lépp loo xamante ne dafa am te amul woon exemple bu ko jiit woon loolu borom subhaanahu wa ta'aala nekk badiyaw turam boobu bokk na ci al badiyaw mooy ki nga xamante ne moom ci boppam mooy mooy borom bi daal maanaam mooy lan moom moo sos adduna bi ci lu amul woon ah naan al ixtiraa ala ghayri misaalin sabaq loolu moom mooy bid'a maanaam mooy ndax booy subhaanahu wa ta'aala mooy al muxtari'u ala ghayri misaalin sabaq mooy ki nga xam ne moo amal mbindeef yi te amul woon benn exemple benn plan bu bu ko jiitu boo xam ne ci la doon xool pour mën a recopier affaire bi. Euh, loolu moom mooy bidaa maanaam mooy bu fekkente ne nag bidaa yii nga xamante ne moom la ñuy wax bidaa na ci ñuy baax moom bidaa bu doxee ci diine mooy lépp loo xamante ne dafa xew nit ñi dañ koy def te defuñu ko woon ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba yeneen bi sallallahu a confirmé ko euh, ci kaw loolu mu am bidaa yu ak bidaa yu bon bidaa yu mooy lu gën a nekke bi ñu bind alquran def ko téere mu nekk ab kaamil lëmb ñu téye ko loolu amul ci jamono yonent bi sallallahu ko def lu dem nekk di dajale ay xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko def ci ay buntu ak ay di ko teg ay masala loolu amutoon tamit lu gën a nekk di defar ay daara yoo xam ne dañ naan daara ji dañ ciy toog di ko di moom di ci jàngale alquran ak euh, diine Euh, li ñu tuddee daara école wala université loolu amul woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais yooyu ay bid'a la yu baax lañ ay bid'a la mais yu baax euh, mu am ay bid'a yu bon mooy mboolem yeneen yi ci def yi ñuy faral di wax maanaam yooyu ay yu bon la loolu tax léeg-léeg yenn masala yi borom xom yi du ci wute ndax bid'a bu baax la wala bid'a bu bon la am sax di jàpp ne bidaa bu baax bu bon amul waaye loolu mboolem ñi nga xamante ne moom mooy euh, xadiis yi dañuy wér di ne bu bon ah am na maanaam amul maanaam dañuy wér di ne bidaa bu bon amul voilà wax Seydina Omar bi radiyallahu anhu ni'matul bid'atu haadi ah bidaa bu ëskey bidaa bu rafete ngi donc moom ci ko boppam maanaam bidaa bu baax na ak bidaa bu bon ni ñu koy nattalee mooy bu fekkente ne mbir mi mënees na koo delloo ci jëf ju baax ci jigéen waaw wala déet bu dee mënees ko cee delloo loolu bidaa bu bon la bu dee mënees na ko cee delloo boobu baax la par exemple euh, julli di dajale nañu di def saa weeru koor di ko def ba pare teg ko ba guddi bu jot nga ko defee noonu loolu bid'a bu baax la moom la Seydina Umar radiyallahu anhu ne bid'a bu rafet lu tax parce que yeneen bi sallallahu alayhi na mais mu nekk benn mbir xam ne dañ ko teg comme euh, ne euh, léegi koor bi yëpp guddi bu jot dañuy wàcce kaamil bi euh, maanaam def ay naafila guddi ak yu mel noonu ko loolu yan jamono yente bi sallallahu alayhi noonu ba pare ñu dajale ni ñu ci jàkk bi di ko fa defee loolu amutoon euh, beneen bi ci def moom mooy comme par exemple bidaa bu bon bu bu bu euh, bu bidaa bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo ne man sanna fil islaami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa yujizu man amila biha min ghayri an yanqusa min awzarihim shay' Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku xam-xam ci nekk na moom Tirmidhi rahimahullah mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne da ngaa sos yoon da ngaa sos yoonu rafet man sax na ku yoonal sunnatan hasanatan yoonu rafet parce que foofu loolu rek lañ ko mën tuddee te yoon woowu day fekk ne bu fekkente ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg na ko ba noppi. kooku taxatul ñu wax kon bu ko keneen tegee moo ku teg yoon wu rafet boobaa muy kon bidaa bu rafet bu boobaa dana am fay la waaye am fay képp ku la topp loola te du ci ci seen fay ñoom dara maanaam boo fekkente ne yow da ngaa mbir mu bees mbir moo xamante ne yow lu rafet la yow nga teg ko instauré ko njëkk ci jiitu ci teg ko boobaa da nga am fay def ji waaye képp ku la topp ci loola di am fay la mu def te du wàññi sa fay su seen fay dara. waaye képp koo xam ne da yoonal yoon wu ñaaw man kon na sunnatan sayyi'atan lii wane une fois loolu fekk wulewul ne benn waaye mu ñëwoon rek créé benn sunna maanaam fekk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko ba def na ko euh, dunda def ko bu lii wane ne du loola mooy baatu man kon na sunnatan sayyi'atan maanaam mooy ku yoonal sunna maanaam yoon wu yoon wu bon. parce que sunna moom bu dee bu sunna yeneen bi lañ doon wax sallallahu alayhi wasallam mën na bon kon bu nekk yoonal yoonu bon dañu tekki nañ xam ne du sunna maanaam kon ku nekk bidaa bu bon lañu wax kon ku xam ne kon wax ci dëkk bi bidaa bu baax lay wax loolu euh, mu ne ku ko def loola da nga am bàkkaaru jëm li sax sax waaye da nga am bàkkaaru képp koo xamante ne topp na la ci loola te du wàññi seen bàkkaar dara kon loolu moom mooy diggante sunna ak bid'a maanaam loolu moo tax sax borom ko xam rahmatullah mu jigi wax sunnatu xasana ak bid'atu sayyi'a maanaam ngir différencier ñaari maanaam sunna bu baax sunna dafa rafet maanaam li baax ñu koy wax sax sunna doonte bid'a la ak euh, maanaam ñu naan bid'a bu bon tamit ak bid'a maanaam moo tax ñuy askanale lu baax dañ naan nangam sunna la lu bon dañ naan nangam bid'a la euh, kon loolu moom mooy euh, bidaa jëf maanaam lii dañ koo tënk rek dañoo tënk masalan bidaa ak ñaar bidaa bu rafet ak bu bu ñaaw dañ koo tënk ni waaye bidaa bu bu ñu waxee bidaa nag léegi ci pas-pas loolu moom dafa euh, kulli xaalin lu bon lay doon ndax pas-pas dafa yéene dafa nekk mbir moo xam ne tawqifiyya la maanaam alquran moo ñu koy dox jàngal ñu ko yeneen bi sallallahu alayhi wa moo ñu koy leeralal pas-pas boobu nag képp koo xamante ne balaa ñuy wax am na mbir yoo xamante ne ku ko jàpp dañ lay jàppee yéefar bu la jàppee ni da nekk ci bidaa maanaam ab yéefar lañ lay jàppee comme masalan ku jàpp ne yàlla moom du kenn wala yàlla yàlla la waaye diw tamit yàlla la loolu wala ñeneen nit yàlla lañ loolu ko jàppee nit ku biddaa kooku am yéefar lañ koy jàppee loolu tamit lu ma la maanaam c'est pas parce que nit ki nee na jullit la rek que jullit la parce que bu doon loolu ko wax ne lii laa rek ñu nangul ko ko jàpp ne loola la bu doon nit ñi loola kese kese kese lay demee kon ku nekk yaa ci gën parce que ku nekk mën ngaa woote woon yaa gën ci nit ñi ñu daal la koy nangul ne yaa gën ci nit ñi mbir mi nag du demee noonu voilà mbir mi bu demee noonu maanaam bu amee dafa am kon lu ñu tuddee bidaa euh, euh, bu ñu euh, dafa am mbir yoo xam ne ku ko jàpp kooku ab yiifir la ku jàpp ne masalan juróomi julli juróomi ponk l'islam yi am na benn bu ci wàcc kenn kooku tamit te du koo xamante ne ngànt la bu l'islam te lu deme ne xet nit koo xamante ne amulum xel wala yéeféer la wala mag mag nekku gul mag ci wuute yi borom xam-xam yi wuute ci yooyu rahmatullah am ku jàpp ne euh, maanaam tendance yooyu yëpp waaye nit boppam rek comme maanaam moom moo gëm loola kooku ab yéeféer la du du nitu bi daal dafa am mbir yoo xam ne ku ko jàpp kooku du nitu bi daal ab yéeféer la tudd ku jàpp ne par exemple julli juróom wala koor bi wala asaka bi wala aji am na kenn ku mu wàcc ci nit ñi te it lu tax mu wàcc ko rek mooy maqaama ba mu yore wala lan koy wooteel wala boog moom moom ak képp koo xamante ne day ànd ak moom da nga koo wàcceel kooku ab yéeféer la tudd kooku du nit bi tamit da ngaa jàpp am na ab beneen bu ñëw ginnaaw yent yàlla Muhammad sallallahu kooku tam kenn ko jàppee nitu bi daal kooku ab yéeféer lañ koy jàppee maanaam dafa am mbir yoo xamante ne c'est que loolu dafa maanaam dee à bala en fait cest woon ndax ñuy toog lu ci wax ndax euh, kii la évidence la maanaam ay évidence la du mbir moo xamante ne dañ ah gars yi mais yàgg gis léegi ñu yàgg gis nit ñi di relativiser mbir mu mel noonu ak gravité yooyu moo tax ñuy obligé di ci wax tamit moo tax ñuy obligé di wax te a ngay gis wax ah ko jàppee man ciy dégg benn waay muy wax ne ah moom sa mbooloo mu képp ku wax ne maanaam ñoom euh, julli ak woor. maanaam bu doon dafa nekk lu leen wàcceel kese lii loolu képp ku ko jàpp da ngaa juum parce que yàlla ci boppam moo woo Tamba ne ko Tamba mu ko naan mu ne ko julli ak woor wàcceel naa la yaa sa mbooloo te sax bu nga dama leen ko wàcceel de képp ku ko def ci yéen dama ko du fay wala ku ko def ci yéen sax dama ko dul fay maanaam pas-pas bu mel noonu bu ko amee kooku moom ab jiitu ñun ñun tukk la maanaam amul lenn lu ci am amul ambiguïté amul équivoque amul lenn lu ci lëndëm amul lu ci lëndëm maanaam loolu dafa war a nekk loo xamante ne ay ba maanaam kii jàpp ne euh, Samba mooy yàlla wala Moodu maanaam kii jàpp loolu kooku amul luñ ko mën a ñaata buñ ko mën a wutal. ay boo moytuwul lii la ci jubloo boo moytuwul nangam maanaam jëmmi ngeen ni mooy yàlla loolu xattaa yéeféer yu mag yi sax ñi nga xamante ne dafa invraisemblable mais léeg-léeg dëgg la que ni. yéeféeru Makka yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajaloon léeg-léeg ñoom ñooy gën a jege lislaam te ñi war a woon ñoo gën a jege lislaam te loolu du tuuma bu ñu teg ci kaw deru kenn parce que ñoom ci seen bopp ñooy waxal seen bopp la loola maanaam tey yéeféeru Makka yi ñoom lan lañ doon wax maa na'buduhum illaa li yuqarribunaa ilaa Allahi zulfaa la ñu doon waaye wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah alquran ñoom dañ wax ne ñun ñii yàlla yi ñuy jaamu jaamuwuñ leen lu ngir ñu jege ñu yàlla bi ci kaw maanaam bu mag bi mais c'est que comme bu mag bi ñu jiguñu ko dafa délégué ay yàlla yu ndaw ñun ci ñooñu la ñuy dem ci seen kanam di sàkku ak yenn aajo yi wala di di jaamu ngir ñoom jaamu yi nekk jaamu mën ñu jege nga yàlla bu mat bi maanaam ñoom loolu lañ doon wax yéefiru Makka yi mboolem li leen doon gàntal mboolem daal yi daal leen taw yëpp lii mooy sabab bi waaye alquran moo ne soo leen laajoon ku bind asamaan yi Allah lañ lay yàlla lañ lay wax boo bind asamaan yi yàlla yi wax ay laata manaata Uzza ñeneen ak ñeneen ñoom ay a ah, alhuba waa ñoom binduñu asamaan te suuf xam nañ ko binduñu ñu binduñu asamaan te suuf mais yàlla da leen a dee la maanaam moom loolu ñu wax nii léegi tey lan ngay gis tey dañuy gis loo xamante ne la mu ngi ci ne déedéet nii nii déedéet dañ naan sàmba mooy yàlla maanaam boobu moo gën a garaaw encore ñee ñoo gën a jege l'islam te ñii lii biir Makka yooyu moo gën a dégg l'islam euh, te da nga gis kuñ ci ne ku ku ba pare daan ni Samba non seulement moom mooy yàlla te ak amul moroom te képp ku am moroom maanaam mooy ku dul yàlla. parce que ku dul yàlla rek am sa ku amul morom mooy sa borom maanaam wax yii ambiguïté bi ci jiitu ci ak kéefir kooka maanaam du wax ne dafa waxoon kéefir moom yéefir la maanaam loolu mooy yéefir la loolu nag ak waxu ak nekk nit ku biraat benn maanaam pour différencier ko ñoom ay yéefir la. foofu ñu teg leen ne moom ak ñu nekk ci xàmb gee ñu nekk ci tuur yëpp ñooñu yëpp ay yéefar lañ parce que ñooñu tey bu fekkente ne may nga leen ñu nekk jullit lan ngay ñaanee ci yéefar yi nekkoon Makka boo nee non garaawul c'est que xam nga gaa yi nangam nangam bu fekkee ñooñu bàyyi nga leen nga jàppale jullit lañ mais borom xam-xam bi. loolu kuy xool téere yi borom xam yi dina ci xam dara jamais ngeen gis leen ñu nekk fii di luñu ko ay affaire ki nekk ci xàmb yeeg ki nekk ci ndëkk yeeg ki nekk ci ndax ay jullit lañu wala duñu ay jullit ak ay nitu lañu ab bés déedéet ñooñu loolu tuddewuñ ko bidaa ñooñu loolu kéefër lañ ko tuddee jàll bu ñu wax bidaa yeneen naqara yu mel nii moo tax ñuy wax ay dogal dogalu yàlla maanaam al qada wa qadar nan lañ ko al quran parce que mbir mi dafa lënt maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, mën naa lënt ci xelop jullit ba mu dugg ci bidaa maanaam jàppee mbir mi xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba bi radiyallahu anhu jàppee wuñ ko woon noona loolu la ñuy wax bidaa ci pas-pas waaye bidaa ci pas bidaa du du yi gaa yi la kii kër lan moo ci gën a garaaw moo tax euh, fan yee am na ñu ma maanaam nekku sénégalais ci boppam moo dangereux maanaam loolu rek ci boppam moo dangereux parce que dañ lay woyofal loo mbir moo xamante ne ci sa gis-gis boo koy woyofal di nekk yéegal yoo xam ne parce que bu ma gënee ni ñoom wax dëgg yàlla ay jullit bañ jullit yu baax lañ parce que euh, ñoom jàpp nañ ne mën nañoo bañ a julli mën nañoo bañ a woor xëy na njuumte rek wala ay njuumte rek ñoom ay jullit lañ waaye maanaam yow mi jàpp ne ñoom mën nañoo nekk jullit yow ci sa bopp dootoo jullit jamono ji nga jàppee loolu yow dootoo jullit te loolu moo garaaw parce que ay évidence la ci diine ma'lumun min ad-din bi darura mais tànn xam nga am na mbir moo xam ne borom xam-xam dañ koy wax. ne ma'lumun min ad-din bi darura la maanaam mooy ne dama leen léegi naan da nga ko war a xam ci diine tey bu ñu laajee nit yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax arab la tey bi képp ku ne man de yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wóoru arab la wala nit ku ñuul la wala tubaab la kooku ci boppam dañoo dañuy wax ne kooku yéeféer la xam nga lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk gi mu nekk ne maanaam arab yi la maanaam arab arab la te dañ ko war a ràññee parce que soo nee wuuru ma ndax arab la wax maanaam mooy jëm ne identité yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kan la ci yàlla yónni kan la alors que ci yàlla yónni moom arab la ñëpp xam nañ ko maanaam loolu fokk mu nekk loo xam ne lu leer te yi lënt mooy comme par exemple tey bu ñu nee al Isra wal mooy tukki bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki woon jóge Makka nekk yéen fekk. gis jóge Jérusalem nag yéeg ci asamaan bi dem ak loolu loolu la ñu wax ne ku ko weddi dañ naan la di tuddee Allah parce que yii Alxuraan daf ko tudd benn bi Alxuraan dafa tudd ci manière bu leer beneen bi ba ñu ko tuddee léegi loolu moom moo tax am ambiguïté yi am. ñu mel ne moo tax dina yi nga xam ne dañuy weddi ni yi am ñooñu ah c'est parce que dañoo jàpp ne bu ñu naan seytaane wala jinne yooyu ñoom dañoo jàpp ne ñi ñuy wax ñu alxuraan di wax mooy rek gaa yi nit ñi nga xamante ne dañoo mën a dañuy dañuy def affaire di laaxatu ba pare di di def di saay saay quoi di di dugal mooy monde obscur yi ñooy maanaam gaa yooyu nga xam ne. moom mooy comme ay façon comme comme comme yenn secte yi comme franc-maçon yi comme yi nga xam ne doole xam doo leen gis waaye dañuy def affaire lu bëri bëri dañ koy manigancé ci suuf di def ay saay affaire saay ñoom ñooñu la ñuy jàppee ne jinne ñoom ñoo tax ñuy wax maanaam loolu nag ambiguïté la bu am ci seen parce que ñoom dañoo jàpp ne loolu amul maanaam jëmmi leneen boobu mën nañu koo jéggal mais dañ naan nit bi daal maanaam du ñu leen boole ci waa sunna du waaye kenn du tax ñuy wax dañ ay yéefer Euh, maanaam tey ndax alquran kàddu la boo xamante ne borom na wa taala maanaam alquran kàddu la bu jiitu wala déet loolu moo tax dara yi dañ ciy dañ waa ahlu sunna mais duñ leen jàppee ay nit bi daal yooyu ay sax ay yéese parce que lu tax parce que amul de manière claire et nette loo xamante ne moom mooy tëkkale loola ci anam boo xamante ne képp ku ci duggee. yéeféer loolu amul loolu moom moo tax ñoom maanaam am ni gérité wu mën leen a dal maanaam mën mbir mi mën a lënt ci seen bopp ay mbugalu bàmmeel ndax am na walla amul bon yenn ñi ci ñoom du ñoom du moo tax jëlee yëpp d'ailleurs benn groupe de ci moo tax jëlee ñuy wedd mbugalu bàmmeel parce que affaire bi defe naa leer parce que alxuraan ci dugg ci man anam gu leer waaye bu ñu weddi woon jënd alquran ci boppam rek na ndax yàlla kàddu yàlla la bu doon loolu rek lañ weddi dañu nekk yéefar mbaa ñu jàpp ne alquran gaa baax na waaye am na ay sikkar yu ko gën loolu kooku day nekk yéefar waaw loolu kooku baax na waaye matière première rek la matière première c'est ça produit fini moo ko gën te produit fini bi mooy sukkar tàngam wala mbind këriñ tàngam kooku ñoom it ko jàppee noonu kooku day nekk yéefar parce que euh, jàpp alxuraan am na leneen lu mooy dangaa gën a ne kàddu keneen ci kàddu yàlla loolu évidence la ci jullit dafa am yoo xamante ne évidence la ci jullit euh, gis par exemple jàpp ne jàpp ne sàng maanaam euh, ñeex ak musique dafa xaraam maanaam jàpp contraire bi ñàkk koo jàpp kooku bi maanaam parce que lu dafa mën na ambigu mais par exemple jàpp ne naan sàngara xaraamul par exemple bu ñu jëlee sàngara cigarette jàpp ne cigarette xaraamul kooku mën na nekk ambiguïté mais jàpp ne sàngara xaraamul kooku ci yées kéefër la parce que dafa évident ci jullit mu jàpp ne sàngara dafa lan dafa xaraam maanaam kon mbir ay mbir la yoo xamante ne euh, dafa bëri ay mbir yoo xamante ne maanaam dafa mat a leeral mu am ay seqantal yoo xam ne dafa mat a def ci mbir yu ne léegi bu ñëwee ci euh, xasee bu ñu xoolaatee par exemple euh, euh, exemple moo tax nga gis ci noonu yi di Seydina Maalik Si radiyallahu anhu doon wax naan wa wa wa qul qurashi wa qul arabi tusaddaq fasidqul qawli zayna haqqan zayna diini fasidqul qawli haqqan zayna diini par exemple foofu waaw bokkul Quraysh yi bokkul arab yi ko bat di wax ci Yonent bi sallallahu wa sallam naan waxal ne arab la bokkul Quraysh yi waxal ne Quraysh la waxal ne arab la su ko def boobaa daañu la dëggal ndax fa si bokkul xaw bi ndax dëgg ci kàddu ak kan ci wér zeynu diinu mooy li saara loolu li tax ñu soxla di indi boobu ci biir wax bi mooy ne dafa fekk ne borom xam-xam yi loolu la ñu wax rahmatullah ne parce que ku ñu wax ne ndax yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi dañuy wax Quraysh la wala ab euh, euh, euh, breton la wala séeréer la wala lébu la couleur nga nekk naan bon je ne sais pas wóoruma wóoruma ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam breton la wala russi la wala la ah da ngay nekk yéegal voilà parce que identité bi maanaam ci biir laajkat yëpp ci biir laajkat yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fenn lañ koy askare la mooy arab yi la arab la woon alquran leeral na ko hadith leeral nañ ci anam boo xamante ne information yi ñu soxal tamit ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit yëpp dañoo bëri bëriwaay boo xamante ne nit ki mënul wax ne xaw ma woon ne yeneen bi arab la. waaw d'ailleurs même yéeféer yi bu ñu bëggee wutoo lay ci ñàkk nekk jullit dañuy wax ne diine arab yi la kon luy duggee ci loola moom day génn léegi ci diine ji l'islam bi voilà kon euh, yooyu yu ma tabaayee xel la léegi nag bokk na ci. pas-pasu bid'a mooy comme pas-pas mooy lan mooy dafa am ñuy wax qadariyé yi qadariyé yi mooy way dogal nañ dogal ñun dogal nag bu ñu leen waxee dogal du ne dogal déedéet dogal moo tax ñu tuddee leen mooy dañoo dogal moo Euh, ñoom loolu la ñu wax ñoom dañ jàpp ne benn maam dafa am ay niveau niveau bu njëkk bi euh, mooy bi gën a mag mooy ñoom dañoo dàq dogal carrément ñoom dañ ne al um mbir mi dafay xew rek maanaam yàlla affaire yi moom daal ñu dindi asamaan bi suuf si def spécimen bi maanaam euh, nit di am jinne am gaynde am golo am bëy am len nag yeneen ak yéen moom booba la pare ci mbir yi toog di seetaan affaire yi di xew moom amul dara lu mu ci programme xamu ci dara mbir mi day xew rek loolu moom moom dañu jàpp ne affaire bi maanaam au le jour la yàlla di xam ne lii xew na maanaam di ne nangama ngi xaw mais bi ñëpp ci ñoom ñoo jàpp loolu comme par exemple Mu'tazila yi ñoom bi ñu nekk ay Qadariyya ñoom jàpp ñu loolu ñoom dañoo jàpp ne yàlla moo programmé de manière générale mbir ci fan lay judd ci fan lay dee kii fan la dëkk kii fan la kii ma tax la programmé ba pare possibilité yi moo ko mayee par exemple euh, may na ma làmmiñ par exemple may na ma loxo may na ma tànk ainsi de suite may na ma bët mais ndax dinaa ci wax lu baax wala lu bon ci làmmiñ bi ndax bët bi dama ciy xool lu baax wala lu bon wala loxo bi dama ciy liggéey wala dama ciy sàcc wala yu mel noonu loolu par contre yàlla dogalu ko voilà loolu par contre yàlla dogalu ko ñoom noonu lañu jàppee mbir ñoonu mooy al xadar yi moo am ñu ngi tuddee al jabariyya ñoom dañoo jàpp ne yàlla dafa programmé lépp à l'avance de telle sorte que amul kuub wala lu mën a rëcc ni ko yàlla dogale woon waaye nag ñoom du loolu mooy seen problème ndax loolu ñoom ak waa ahlu sunna ñoo ko nuróone waaye ñoom fi seen problème nekk parce que bu doon loolu kese la duñu am problème mais ñoom fi seen problème nekk mooy dañ saa jaaree jàpp ne maanaam nit bu nekkee ku baax tamit yàlla moo ko dogal forcé ko mu baax moo ko bind dogal ko ci moom forcé ko mu baax bu nit ki nekkee ku bon yàlla moo ko forcé ci mbon bi maanaam boo ko fiir daal sauf que loolu tamit bu doon xale yam du nekk problème parce que waa ahlu sunna wal jamaa lii lañ ko gëmee waaye ñoom lañ ca ne loola li ñuy tekki mooy ne nit ki day def lu baax mën na def lu baax ba dee def safara comme que en fait en fait amul conséquence presque de causalité moom mooy yëkkati ci lépp. alors que moo tax ñoom sabab amul ci ñoom xabariya yi ñoom dañoo jàpp ne sabab am na mais sabab bi moom moo tax mbir mi am maanaam mooy bu ma tuuree parce que dama lekk. moom damaa lekk lekk gi ci boppam moo ma suural yàlla amu dara euh, jabar yi ñoom dañoo jàpp ne maanaam suur gi moom ak lekk gi demul dara waa ahlu sunna wal jamaa ñoom dañoo jàpp ne euh, suur gi maanaam lekk gi siñ la suur mais du sabab maanaam du mooy moo tax ñoom dañ yàlla dañ naan xalaqal asyaa wala ba yaxluqul asyaa inda sabab laa bi sabab yàlla bii day bind mbir yi fas sabab bi da koy lëkkale ak sabab mais du loolu moom moo tax c'est-à-dire que bu dee xabar yi moom dafa jàpp ne paaka moom ci boppam mooy jabe mooy gaañe mooy dagge xom mooy xabar yi jabar yi moom daal jàpp na ne paaka mën def dara ah, sunni yu bi maanaam ci bopp ahlu sunna moom dafa jàpp ne paaka bi du c'est vrai que du moom mooy daggee waaye yàlla day créer dagg bi saa yoo maanaam ci jamono bi ñuy xëcc bi ñuy riis paaka loolu moom moo maam Ibrahima alayhi salaam bi mu doon reen maam Ismaïla dóor dóor dóor dóor paaka bi paaka dara parce que lu tax parce yàlla ci foofa bindul maanaam sabab bi am na mais yàlla bindul mbir mi d'ailleurs loolu moom moo tax miracle mën a am moo tax ñu gis moo tax dangay ñoom affaire miracle yooyu yëpp dañ ko relativiser lool pour ñoom xam-xam la rek bu ñuy jàng xam nañ koy joxe moo tax affaire miracle maanaam mais jëmmi miracle kéemtaan ci boppam maanaam loolu amul seen xel loolu moom moo tax ñu gis ñoom ñoom li ñuy tuddee karama maanaam wàllu yi def na kéemtaan ñoom loolu pour ñoom existé wul te normal nag bu bañ existé parce que ay nit bi daal seen sëriñ ko mën a def effectivement parce que comme que ñoom ay nit sunna te gëmuñu ne loolu mën naa ne donc c'est vrai c'est normal euh, donc comme par exemple euh, man Ibrahima alayhi salaam buñ ko dugalee ci saal bi saal bi daf ko saal normalement day lakk moo tax jabar yi ci xatar yi dafa jàpp ne taayu ci boppam moom ala kulli xaal day lay moom moom ci boppam moo lay lax maanaam ndax taal moom moo yor ay propriété yi boppam ñu tax moom ci boppam day lay lax su jabar bi moom dafa jàpp ne taal amul problème amul dara lu mën taal munul dara yàlla rek lay lax su niw bi ne ko man d'accord naa li nga wax sauf que man damay ne daal day lakke parce que du moom mooy lakke waaye yàlla day créer lakk su taal amee maanaam mooy créer lakk bi su taal amee moo tax su ko neexee ñu bañ ko créer ci ay circonstances données moo tax maam Ibrahima daal bu bi nii lakk bi amul parce que yàlla créé wul lakk bi jamono boobu voilà moo tax ahlu sunna ñu boole ci acte yi ñu ngi tuddee euh, hukmu aadi parce que acte yi dafa am ñett hukmu aqli hukmu shar'i hukmu aadi maanaam acte bu xel moo am acte bu xel moo am ak sharia ak acte aada acte xel mooy buñ nee Moodu mooy baayu Samba loolu xel li mu lay wax mooy kon Moodu moo mag Samba maanaam xel la lay wax maanaam mënta nekk nga ni comme li ma dégg fan yee entreprise bi mooy yaayu entreprise entreprise boobu ñu créé ko euh, maanaam euh, doom bi euh, judd le 19 janvier waxuma le 17 le 17 le 19 janvier ci la yaay ji judd loolu mën ta jàppale ci xel maanaam acte xel da bañ maanaam acte xel day bañ loolu day bañ yaay doom mag yaay atteem xel lay bañ euh, wala day wax ne atteem xel day wax ne tout un ensemble bi muy ëpp élément benn élément ci biir ensemble bi yëpp voilà maanaam tey bu ñu kër gi néeg bi ci kër gi la ne euh, atteem xel danaan la kon te kër gee gën a rëy néeg bi maanaam loolu atteem xel la maanaam bu nee kër gi ci néeg bi ci biir kër gi la wala chaise bi ci biir néeg bi la ne chaise baa ngi ci biir néeg bi ba pare ñu képp kuñ ko wax bu dee am na rek day daal di mën a wàcc ba jam ñu ko koy wax maanaam day mën a xam ne de manière naturelle que kon chaise bi toll néeg bi gën a rëy loolu mooy àttam xel àtte sariya nag moom mooy yi ñuy jàng borom wax nga rahmatullah alayhi eh, explicité ko maanaam jëlee ko ci alquran ak sunna maanaam mu leer ndax julli juróom farata la yooyu parce que loolu la du atam xel mooy amul rapport entre eh, jëf ci ak par exemple fay amul lien bu direct entre julli ak dem amul lien ci xel am xel rek ñu la tegal argumentaire bu lay julli kat day waral dem àjjana loolu xel du ko wan loolu atte la sharia moo la xamal ne la boo jullee julli da ngay dem àjjana mais am xel kese kese kese amul lan lu ko ci wane maanaam euh, par contre par contre moo tax atte sharia xel du ko dàq xel du ko saxal xel du ko saxal waaye xel mënu koo dàq tamit tey par exemple bu ñëwee julli juróom la ñooy farata am xel mun ko saxal lu tax mu nekk juróom kese ci ëpp loolu xel du ko saxal mais xel mën ta mun munu laa wax ne yanuwul maanaa maanaam xel munu laa wax ne mbir mi yanuwul maanaa ah, non non léegi mu def atteb aada atteb aada mooy lan atteb aada mooy euh, par exemple dóori France su mu ko jëlee damay sama bopp di métti moo ko naanee sama bopp day fenn loolu atam aada la parce que amul dara dara dara ci xel lu may tegal mbir loolu léeg la sans bopp mën naa nekk mën naan doolu faraan bu kenn def ñoom saa yi kenn déglu ba léegi seddu maanaam parce que loolu atam aada la rek maanaam dama ne parce que ci expérience dañuy faral di seetlu rek doolu faraan boo jëlee sa bopp day seddu bu da doon nekk loolu aada la rek euh, aada mooy comme lan comme bu ñu la bàyyee cinquième étage génn la ci biti bàyyi la daanu ngelaw li du la mën a téye daanu maanaam nit mën ko dox ci kaw ngelaw bu mu tee naaw mais ndax ndax loolu du ak seen xel parce que am na ay rab ay ay animaux comme picc yi ak ba pare am na ci ñu ngan na dañuy naaw ci jaww ji di dem avions yi dañuy naaw ci jaww ji dem maanaam loolu expérience la rek mais picc bi mën naa tëb ba pare euh, euh, dootul mën a wax continuer naaw mu wax comme nit ki ni mu mën nekkee tam dox ci kaw ngelaw nit mën naa dox ci kaw ngelaw waaye loolu tiim kan lay doon moo ak aada saa yu aada dañoo loolu moom moo tax tiim kan arab bi ko tuddee xarqul mooy xar baax mooy xarqul aada maanaam lii moo baax am maanaam lii moom lañu yàggal gis di ko muy am mais affaire bi dafa jekki-jekki bi mu xar mu xar lañ baax a gis loolu ah voilà loolu mooy xar baax ñaa ah, diw de def na xar loolu moo tax xar baax mooy wane maanaam mooy acte aada mën naa tëb mën naa bañ a am mooy ne acte aada mën naa bañ a am maanaam moom moo tax moom Ibrahima alayhi salaam ñu sànni ko ci biir saal bi te lakkul maanaam loolu mooy wane ne euh, borom subhanahu wa ta'ala day bind mbir yi faf sabab maanaam acte aada mooy tegtale affaire sabab lii bi mu am ak lan ak ak ak ak dogal yàlla maanaam muy mbir yi yàlla moo koy dogal faf sabab yi mais du ko dogal ngi maanaam ngir sabab maanaam bu sabab yi ñu imposer yàlla lan moo tax mbir mi di am déedéet voilà maanaam nit mën na ñëw ñu ne ah wax dëgg yàlla université sàngam de bala ñu la caa nangu nga am ndox sàngam ak sàngam ak sàngam dëkk ci su lycée waaye nag la ñu gis ku déposé dossier bi noonu rek ñu nangul ko fekk xam nga lu position loolu maanaam mooy ne yàlla nii da ko bëgg maanaam mbir yi euh, loo xamante ne nii la yàgg ne ñu gis feebar sàngam day ñaare day rayee ma ngi jékki-jékki ko am am ko ay weer ñu naan ko yow léegi nga dee ñette yëpp d'accord yàlla dogal leneen ma solu sax médecin la bu sukkandikoo ci àtte aada expérience moo ko wax ko kii feebar bi mu am am ay fan lay defe bu tollee ay fan lay defe loolu expérience mooy àtte ak aada mën naa am maanaam xarqul aada loo xam ne aada nii la daan defe mooy baax nii la daan baaxoo di dem léegi nag demee na leneen tey waa ji finalement ñu jékki-jékki ñu dem di ko ne ko fu sa feebar jaar gisatuñ dara loolu mooy àtteeg aada euh, kon nga gis ne waa ahlu sunnah wal jamaa dañ bàyyi xel mbir yëpp lépp lépp gën a def mais nag seen yàlla mooy dogal mbir yi mbir yi moom ci yàlla la aju te yàlla moo koy dogal bu mu ko neexee loolu Mm. Mm. waaw kon kon mbir mi noonu lay demee waaw loolu àtteeb maanaam maanaam seen borom subhaanahu wa ta'ala mooy dogal mbir yi waaye nit ñi moo tax loolu la ñuy tuddee kaf bu maanaam lu fekk aada bi ma nee nii loolu la ñuy tuddee kaf bu mooy tàmbu tëj mooy tey par exemple nit ki xam ne ne bu lekkul naanul fii la ci fan bu ñu tegee ay fan kon sawaay boo bëggee dund di continuer di dund tamit essayal nga lekk dara da nga naan loolu la ñu tuddee fàggu te fàggu mooy tax bi loolu moo tax ñuy wax xadar dogal bi euh, xam nga masala moo tax tafsiir ak takwiir mooy am na choix euh, mooy ne yàlla moo doo doo dalal mbir mi certes mooy àtte mbir mi waaye nag yow tamit euh, yàlla dafa am ko ay ay ay communication mu teg sa diggante ak moom mais yëpp ay sabab kese lañ ci àttee aada lay teg mbir mi sa diggante moom su ko defee maanaam euh, mu wax la maanaam ngay ngay dégg message bi mu lay wax ñu ne lii laa namm ci yow maanaam damaa bëgg nga lekk mu la fii su ko defee nga mën a lekk parce que soo doon woon fii jiitu da ngay jékki-jékkee seer bi ci wax parce que léppul dara waaw parce que léppul dara su dee par exemple amuloo liggéey sàngoor daal saal bi du la lakk maam doo ko yëg nga jël sa loxo dugg tëb ko ci sa yaram yëpp yëpp yëpp bu doon doo yëg lakk bi mu nekk kon la ci mbir yëpp yëpp ji noonu message la bu la envoyé ne la gaaw yëpp ci sa loxo balaa sa yaram yëpp lakk mais loolu yëpp ay actes aada la. loolu nag yow soit boobu ngay am ci mbir yi loolu la ñuy tuddee mooy mooy sabotage mais en réalité soit bi du sax la yàlla defal la ndax moo la def yëg-yëg bi may la gis-gis bi may la xel bi ba pare may xol ne lii nga war a def lii ko gis yow. kon loolu la wax euh, affaire euh, qada wal qadar jotoon nañ ko ci jotaay yeewee ci wàllu euh, maanaam ñaari lu nekk yi xam ne moom nga war a loolu gisoon nañ ko ci jotaay yeewee weesu walilahi alhamdu wal minna léegi mu ne nag lii borom xam-xam yi dañ ci am ay masaahib maanaam mooy maanaam ñoom ni ñuy gisee mbir mi yëg-yëg diñ koy amee maanaam ni ñuy jàkkaarloowee ak xew-xew boobu noonu Euh, léegi moom ñeent la ci indi ñeenti xew-xew ñeenti gis-gis bu ci borom moo xam yi am mu ne almashhadu almashhadu no ashaabul mashhadil awwal ashaab borom almashhad ñi nga xam ne ñooy lu ñu wax mu ne yaquluuna dañ naan inna al qadaa naka àtte yi huwa moom hukmullahi mooy àtte yàlla fil ashyaa'i ci mbir maanaam yàlla sax duñ naan xadaa na nangam ba teg ko ah parce que xadaa baatu xadaa mooy lu lu lu lu ñu tëral lu ñu atte ba teg ah xadaa na xadaa atte nañ xadaa ko ba tëral ko ba jeex mu ne mooy atte di yàlla ak ci mbir yi acte boobu muy wax mooy di saxal wala muy dindi wala muy dàq dara ci biir loolu mooy acte fii ay niraa moo xam ci jëmmum la min ghayri mazidin ci lu amul luñ ci yokk loolu mooy ab xabaar euh, borom moo xam ne rahmatullah ci wàllu qada wal qadar maanaam bu ñu naan euh, qada xam nga mooy dogal qadar tamit dañ ko tuddee dogal mooy destin dañ ko tuddee destin qada mooy dañ ko tuddee euh, jugement ak destin fi euh, ci boot bu borom xam-xam rahmatullah ni ñuy wutee maanaam ci masala boobu lan mooy qada lan mooy qadar xaqiqatan bu ñu xoolee qada qadar xam nga leen wutale benn jugement la comme bu borom xam ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun su àttee mbir danaan ko nekkal mu nekk mooy ida arada shay'an su nam nee dara danaan ko nekkal mu nekk qada am maanaam mooy qadar mooy bu ñu nattalee mbir mi ah mooy comment mu naan qaddara mooy mesuré na miqdaar mooy mesure bi ah xaqa qadri bi wa miqdaari razim boo xoolee ñoo bokk qadr ak miqdaar ñoo bokk eh, rafil ñu bokk radical xaaf daal ak raaf ah. maanaam mooy xabaar mooy bu ñu nattalee mbir mi teg ko maanaam daan ne euh, dimanche bu ñu demee juróom-ñaar xew-xew bi dana am loolu mooy nattale nañ ci circonstance sàngam ak nangam ak nangam loolu mooy xabaar xabaar mooy buñ ko mettre en place ba mu xew dëgg-dëgg mooy acte bi am na moo tax fa xukmullahi àtteeg yàlla nag bu wow mooy alladi bi nga xam li nga xam ne amarana àtte na digal nañu bi rida suñu gërëm bi ci moom maanaam yàlla da ñoo digal suñu gërëm àtteeg yàlla voilà loolu ñu digal wa amal maq bi amma lañu àtte maanaam mooy al maxkuum bi loola nga xam ne cëral nañ ko ci àtte fala yalzamuna du takkoog ñun ar rida ñu gërëm gi ci moom fala yalzamu du takkoo ar radi ci ci aji a gëm bil qada ci dogal gi ar rida mu gërëm bil maqdi ci lañu dogal wa fadlullahi ci atti mbir yi fil asiya ci mbir yi ala haddi ñi ngi ci dëkkalu ilmi yi xam-xamam bi xaa ci mu mbir moom wa fiiha ak la ca biir mbir ma waa alimati xam na al ashyaa mbir yi alaama teel la nga xam ne aatat bi jox na ko al maalumaat la ñu xam ya mimma ci li nga xamante ne jie moom ali yi nekk rek moom fii nag si xaaj seen jëmmi bopp maanaam mooy euh, feebar sàmba feebar na wala sàmba làqu na génn na àdduna kooku dogalu yàlla la maanaam jëmmi dogal bi moom loolu moom dañ caa war a gërëm maanaam ne comme yàlla moo tëral yàlla moo dogal ñun baax na nangu nañu mais yàlla lu mu dogal nangu nañu mais nag xew-xew bi ci boppam maanaam mooy la ñu àtte xew-xew bi ci boppam nit ku mën na mën na koo kii maanaam mën na koo métti maanaam loolu moom moo tax ñaar yooyu lëkkaloowuñu c'est pas parce que nangu nga ne yàlla li mu dogal noonu la que ni mbir mi xew ci jëmmi boppam da nga koy d'accord comme par exemple. nit ki su toogee masalan julliwul bu fàttee julli bu julliwee mu ne man julli moom yàlla moo ko dogal àtte yàlla la loolu moom dañ ci d'accord mais jëmmi ñàkk julli gi moom waroo koy kontaan waroo ko nangu. Euh, genre day naan sangara. yàlla moo ko dogal loolu dañuy nangu dogalu yàlla wala genre yéeféer la yàlla dañuy nangu dogalu yàlla ci loolu mais jëmmi la fekk mu nekk yéeféer wala boog mi ngi naan sàngara noonu moom warul ci kontaan maanaam loolu moom moo tax dogalu yàlla boobu dañ koy nangu sans ñu nangu maanaam li nga xamante ne moom mooy conséquence dogal waaw loolu moom nag métal mbir la moo xam ne ñu bëree bëri mënuñu koo ràññee la loolu moom moo tax ñoom jàpp nañ ne kenn wax wax kenn dara te loolu moom mooy erreur bi jabar yi dugg maanaam ñoom nit ki bu nekkee ci lu bon dañ naan lan comme yàllaa ko dogal yàllaa ko ci fii bu kenn wax dara nit ki day sàcc day jaaloo rambaaj la nangam ah waaw waaw yàlla ci ci biir saa yu yàlla bëggee ma àtte ma yàlla moo ma ci biir loolu du lañ. Euh, ndax lan ndax àtte bi yàlla lay àtte dafa nekk loo xamante ne. daal man day dëppoo ak xam bi yàlla xam bi nii waaw te yàlla dafa xam mbir yi dëgg dëgg dëgg dëgg ci li nga xamante ne noonu la mbir yi war a nekkee moom yàlla da koo xam te xam doon ko xam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem moo tax fama xukmul qada fama xam ne nekkul ak qada dogal bi ala asiyaay ci mbir yi illa dul biha sababam maanaam lu dul ne ci xam li mu xam mbir mi loolu la àtte yi tëdu maanaam yàlla li mu xamee mbir mi loolu rek lañu lay àtte mbir mi kon xaatu kon ci àtte li ñu àtte taabi am ak topp la li ay lil masala bi ci jëmmi masala mbir mi ci bopp àll bi nga xam ne yàq moom lay àq ci moom bi maa ci li nga xamante ne sax sax yi moom lay waral zaatu a jëmmi mbir moom kon fal maxkum lu ñu àtte àll yi ci moom bi maa mi ngi nekk ci sama wóor li nga xamante ne fii yi ci mbir moom la nekk xaar ci moom dafa àtte àll ah maanaam xaakim lu war la lu àtte wala ala xaakim ci àtte kat bi am yaxkuma ci mu àtte alayhi ci moom bi zalika jaare ko te loola te kullu xaakimin képp koo xamante ne day àtte rek maxkumun ku ñu àtte la alayhi ci kaw loola bi maa ci li nga xamante ne xatam moom la àtte bii ci moom moo fii ak ci biir mbir mooma moo tax fa innal qadara naka euh, dogal maa bii la réeriwul ko illaa ludul ci siddati ngir saaf guubu bi ak seenam maanaam Euh, pour tënk wax jooju mooy rek mais euh, par exemple lu fekk xar xar muy dox muy mën a doxee ak ñeenti tànk c'est parce que dindi xar ci boppam moo impliqué que moom buy dox duñ ko doxee leneen lu dul ñeenti tànk ndax noonu la ko noonu noonu la yàlla xamee ne nii la xar mën a doxee mu àtte ci kawam doola mais bu dee jaar da koo àttee ci moom ne buy dox. moom lay wax parce que noonu la yàlla tëralee jaar noonu la ko melal ci anam boo xamante ne mënut a avancé leneen lu bokkutul noonu ndax yàlla nii la ko bëgg te jëm ci jaar su boppam ñoo impliqué muy mën noonu a demee yàlla ci boppam noonu la bindee nit ci nit mënut a maanaam mënu contraire bi mënu woon am. maanaam muy wax bu mu woon dee naka noonu bu lu buggee doon ay ñeent daal yëpp normal parce que lu tax parce que yàlla lii la bëgg bëgg mbir mi demee parce que mbir mi su ko foog mu impliqué loola loolu moom moo tax lenn lu ci nekk day mel exactement na mu war a mel tey ci toolu bu fekkente ne matt dañ koy dugal ci taal bi mu tàkk alors que wañ buñ ko dugalee ci taal bi buñ ko dindee tamit bu tàkkal boppam c'est parce que yàlla noonu la leen defaree maanaam ci seen cosaan maanaam te noonu la xamee nii la mbir a demee ci nii la noonu baax bi ak nit la xamee woon la a mel te xamee noonu la ko mettre en en en œuvre kooku mel noonu baax di def exactement la muy def. waaye bu fekkoonte ne leneen moo gënoon a yelloo ci jëmm maanaam ngir ne noonu la war a mel moom ci boppam borom subhaanahu wa ta'ala noonu leneen la koy def rek mu mel noonu moo tax ñu bon ni tamit nañu mel rek lañu mënoon a mel te noonu rek la ñuy partewe ñu bon noonu ñu nekke mooy comme exemple arc bi ñu jëloon ah flèche bi arc bi ñuy def noonu maanaam lu fekk loolu dëgg na noonu noonu la baaxee maanaam kon du bant yëpp war a jub parce que bu bant yëpp juboon ah, arc bi du baax maanaam moom nee rek la mën a mel loolu moom mooy kon ñoom ñu dëkk ñi ñoom loolu lañu gisee affaire maanaam euh, maanaam dogalu yàlla ñoom moom rek lañ ko gisee loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne dogal daal boo gisee nit ñi réere ko mooy feeñam dafa xar rek maanaam daa feeñ a feeñ a feeñ parce que lu feeñ a feeñ a feeñ ba feeñu gitaar day daal di mujj lëbb dootuñu ko gisee euh, mu ne asxaabu masab saani asxaabu borom al masab yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy euh, gis-gis ak saani ñaareel bi ñoom lu wax qaalu ñoom dañ ne innal insaana naka doomu aadama musayyarun dañ koo wombat léegi nag fa naaza'ahum mu xëccoo ñëw ahlu taqyiir ñi nga xam ne dañoo jàpp ne nit ku boppam dañu koy tànnaloo fa qaala moo xam ne leen ahlu taqyiir ñi nga xamante ne dañuy ñooy borom wommat yi ñoom ñu ne alaama ci kaw lan banaytum ngeen tabax xukmakum seenu àtte alayhi ci moom di taqyiir yi ci tànn loolu xaalu ñu ne allah ndax buur yàlla kat afaahu dafa jox waa ji nit ki àqalan am xel yu fakkiru boo xam ne dana xalamee bi ci moom yàlla daa jox nit xel ngir muy xalaat kon dañ ko tànn lool xaalu ñoom ñu ne ara'aytum euh, léegi nañ xool xool leen al afkaar xel allati yi nga xamante ne maanaam xalamu xel xalaat yi nga xam ne allati yi nga xam ne tuxlaqu moom la ñu bind ci ci xel mi ah yéen ndax yooyu xalaat yooyu xaali xaaliqatun dañuy bind dañuy bind am maxluqa wala dañ leen a bind maanaam eh, nit ki seen nit di cogité di réfléchir réflexion boobu moo am te ñu bind ko ci biir xel ndax réflexion boobu moom ci boppam dafa créé wala dañ ko créé xaalu ñoom ñu ne bal maxluqa dañ ko créé xaalu ñu ne xattal afkaar xa ndeke xalam bi allati bi nga xamante ne baneeti moom ngeen tabax alayha ci ci kawam qawlakum seen wax bi tax yi suñu nit ki moom dañ koo tànn la mooy tànn yéen moom su boppam ndax ndax lu xatul luy bind la laa ngeen bu yàlla taala ak tool ndeke ne loolu mooy yàlla ko fi fa isan kon day kon fal insaanu kon boog doomu aadama isan bu boobaa mu xëy jarul ku ñu wóor mat la léegi bu boobaa kalima ana kon lan moo tax yu azzibu muy mbugal allah bu yàlla man ki nga xam ne yu azzibu ñu ngi koy mbugal waxat dafa fekk ne ci sëñ jaroo moo ko womba ila yu jëme ko ca mbugal noonu maanaam léegi kon laaj ba mooy dugg su fekkente ne xel mooma yàlla moo ko bind bu boobaa waaw lu tax kon ñu koy mbugal bu fekkente ne yàlla ci boppam moo ko wombat jëme ko ci mbugal noonu xaalu ñoom ñu ne shay'an ñaari mbir la rek laa xaalis sax amul ñetteel la xanaa di leen ñaan imma ndax anna allah naka buur yàlla taala aji kaw ji zalimun aji tooñ la wa imma wala boog hunaaka am na ci sirrun mbóot laa na alam ñu buñ xamul ñaari possibilité yi moo am soit lu ñu xam la wala lan wala maanaam ne euh, kon yàlla dafa tooñ wala boog mu nekk ne dafa am mbóot bu ñu xamul waqat te dëgg dëgg la ittafaqa dëppoo na kullal aalamiina mboolem bindéef yi bi ma fii zalika te ci biir lii ñoo ne sax al maraaxi la way dàggee yi ñun ñi nga xam te ne dañuy dàggee ci yàlla moom wér ci yàlla ñooñu d'accord nañ gënee bi annahu naka moom bur yàlla taala aji kay ji tanazzaha set na wér ci àll góor bi ci tool kon nag ko bàkkee mu daal def annu qaala ci ne am na hunaaka naka am na ci sirran mbóot ismuhu turam mooy sirru qadar secret maanaam mbóotu dogar laa ya'lamuhu xam ko illa allah ku dul bur yàlla waxat ci dëgg-dëgg waral rot na anhu jóge ci moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala naka moom nee na alqadaru dogal fadlullah do nguurub yàlla la euh, xadis boobu mi ngi wax ci ma dafa am message mu ne axrajahu solo na ko génn na at-Tabarani euh, rahimahullah min tamit mu jël ci jaar ci yoonu Maymun ibn Mihran rahimahullah an ibn Abbas mu jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa hasanahu euh, rafetal na xadis boobu Ibn Hajar rahimahullah fi Fathul Bari bi la ci kaddu alqadaru sirrullahi fala taklafuhu maanaam ka dogal fekk rek yàlla la bu leen ko bu leen ko bu leen togg seen dëkk di ko wër wa Daylami ad-Daylami tam solo na hadith an Anas ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu eh, jële ko moom di la ci kàttu alqadaru sirrullahi fala taklafu ilma kon alqadaru eh, dogal sirrullahi moom yàlla fala taklafu bu leen togg ilmahu xam-xamam wax na at yi tamit solo na ko rahimahullah ci kaale ci téere boobu kaamil an ummul mu'minin mu def seedu ci nday way gëm ni mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi wax bi laa takallamu fil qadari fa innahu sirrullah laa takallamu bu leen wax fil qadari ci dogal mbiru dogal bu leen ci wax ndax lan fa innahu moom sirrullah moom mooy mbuutu yàlla la maanaam bu wax maanaam mooy wax lu ci jëm ci ko ci di ko wala di ci wa rawaahu solo na ko tamit Abu Nu'aym as-Sanbahani rahimahullah fil Hilya min Hilyatil Awliyaa min hadiis Ibn Umar hadiis Ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi lafzi ci kàddu al-qadaru sirrullahi salaatu salaatu rasuulillah azza wa jalla sirra al-qadaru dogal sirrullahi azza wa jalla kon salaatu suur bu leen tasaa wasaare lillahi ñeel bu yàlla azza wa jalla maa gën a seet na sirruhum watum maanaam kon euh, ñii euh, ñii service bi lenn la mooy ne ci yàlla mbugal parce que question bi yëpp ci kooku la gën a nekk maanaam yàlla dafa bind ñu bind nekk yéex nekk ci circonstance ak question xel nañ ko def yëpp mooy xelu yéex mboolem lu waay bi di xalaat xalaat yéex lay xalaat te noonu lay doxalee. noonu la juddoo noonu la màggee noonu la yaroo te noonu la deewee génn àdduna ñu mbugal ko ñu ne waa mbugal bi bu yàlla mbugal bi ànd ak loolu yëpp ci xelam yàllaa ko defoon maanaam yàllaa bindoon ci xelam ak xalaatam maanaam léppam ak doxalinam lépp yàllaa ko bindoon ci moom mu nekk yéeféer kon ñaari possibilité rek am mooy ne yàlla dafa toon wala boog dafa am secret bu ñu xamul comme nag mbooleen mbindeef yi d'accord nañ ci ne yàlla du toll y compris sax ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla ay yéefar la ñoom sax d'accord nañu yàlla du toll kon beneen ko dugul ci rek moom mooy ci ne mooy ne dafa am dogal boo xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw ci ginnaaw loolu dogal boobu nag lañ xamul ci secret yàlla la dogal nag secret yàlla la boo xamante ne mooy li nga xamante ne yow mënoo xam li ci ginnaaw am na ku ma ko doon laaj ça veut pas dire que amee ay mbir yu ko dal danaan du ma jéem a xam lu tax parce que comme fekk na la dogal bi déedéet déedéet loolu sax nag nit maanaam mooy lu lay arrivé ngay jéem a xam ana lan mooy sabab bi sabab bi nga koy may sa dugub loolu moom mooy sax bu waaye fekk na dogal bi ñuy wax mooy mbir mi xew na ba noppi. wala nii nit ki nii la juddoo wala nii la mel wala yu mel noonu wala mbir mi xew na te bu nga see ba xew comme retour amatul ndax temps bi borom ñoom sax da kaa dogalee noo xam ne maanaam buñ ko biir ngay xës bu am da ngay mel ni maanaam comme nii bi la mel maanaam da ngay avancé ak moom muy dem mais yow mënatoo dem ginnaaw maanaam te comme si temps bi mbir la moo xam ne maanaam basal bu ñuy dem te lu ci xutba lam duñ ko leen martiwaat pour yow nga def dara dañ koy def rek muy dem voilà euh, loolu euh, maanaam secret ndogal bu ñu koy wax foofu mooy ban secret moo nekk ci ginnaaw le fait que lii demee nii te demeewul neneen ndax mënoon na demee neneen lu tax mu demeewul neneen nag mu demee nii am na secret bu làq ci ginnaaw bu borom subhaanahu wa ta'ala xam moom képp moo ko yàq loolu secret boobu moom la ñuy wax mooy secret dogal voilà euh, parce que voilà loolu nag léeg-léeg mu am ay xikma yu ñu yàlla mu ñëw ci mbir mi ñu xam ne kat ah lii sañaf la boo xamante ne moo nekk ci ginnaaw la te mbir mi dinañ ñëw nga daal di gis ne ëpp dinañ ko ñëw. kon ba tey tey maa ngi ci problème nangam ak ma ko bëggoon waaye heureusement que ba mu ko bëggee yàlla joxuma ko voilà nga daal gis la sagesse bi yàlla def doon mais ba tey secret day def parce bi mbir la moo xamante ne yàlla dafa nëbb carrément da kaa nëbb ñëpp léegi euh, am yi alayhi salaam xamuñu ko yi ko Euh, yéen ci yàlla Nuh alayhi salaam ba mu ñaan ba mu laajee loolu borom subhaanahu wa ta'aala maanaam masala moom li mu def mooy xam nga borom subhaanahu dafa ne dafa alal doomam te borom subhaanahu wa dafa ne ko euh, yow ak seen sa sa sa sa waa kër ah wa ahlaka man sabaqa alayhi loo wax ahlaka hmm, wa ah maanaam hmm? baat ahlaka ah. illa man am ah, sabaq am ah. ita ma fa iza stawayta fa iza stawat am waaw waaw no du du boobu ma wa ahlaka illa man sabaqa alayhi qawm voilà wa ahlaka illa man sabaqa alayhi qawm voilà maanaam day euh, parce que baat wa ahlaka boobu day tekki ak sa njaboot wala boobu mu tekki day am ko voilà lu dul gi nga xamante ne kàddoom maanaam kàddu gi dafa jiitu ci moom maanaam moom kon dafa jàpp ne njaboote maanaam dañu ko nañu gaal gi yàlla dina musal yow ak sa illaa man sabaqa alayhi qawl lu dul nag xam ne moom kàddu gi daal jiitu ci moom voilà waaye problème bi fan la nekkee mooy euh, yéen yàlla noonu alayhi salaam bi mu gisee ni doomam dafa alku te doomam mën a fekk rab inna inna inna min min ahli mooy loolu dafa nax yàlla sama njaboot de sama doom ji de sama njaboot la te te yow lépp loo dige loolu dëgg la loolu ba mu ko waxee mën na ko déedéet innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru saalih kii bokkul ci sa njaboot parce que dëgg bu sellul la maanaam nit ku doy waar la ba pare teg ko nga salaatu abdi maa laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jaahiliin bul ma laajati loo xamante ne bul ma laaj loo xamante ne amul xam-xam amul ci xam-xam mooy dogal bi secret dogal bi la ko wax ndax loolu amul ci xam-xam maa ngi lay daan saafu nag ci nga bañ a bokk suñu biir parce que euh, sukkure ndogal loolu gisuma dafa nekk loo xamante ne yàlla da kaa nëbb daf ko nëbb daf ko tëj tëj carrément euh, yéen euh, yéen si àll bi alayhi salaam borom subhanahu wa ta'ala bañu woon maanaam moom yéen yàlla Nuh alayhi salaam xamoon na ni waa ji dafa doy waar et que du loolu mooy sabab bi tax dëgg bi man loolu mooy sabab bi tax mu am mu ko na ko mais li bëggoon a laaj mooy lu tax yàlla dogal loolu lan moo tax yàlla dogal loolu ci jabootu boppam secret la bëggoon a xam mais loolu secret ndogal man ak moom li mu ak moom li mu ak it tamit euh, borom subhanahu wa ta'ala duñ ko diggoon ne ko sa waa kër yi dinaa leen sauver mais mu ngi waa ji bokkul ci ñu sauver te doomam la kon lan moo waral loolu te d'ailleurs doomam rek lañ moom la alal de alagaare na jabaram tamit léegi loolu la bëggoon a xam ana lan moom mooy li ko waral secret boobu lan mooy secret bi nekk ci loolu mais secret la boo xamante ne yàlla da kaa nëbb sabab yi yàlla mën na koy wane maanaam yàlla dina koy wane sabab yi yàlla dinay wane xekma yi sagesse yi mais secret mbir mi ci boppam yàlla da koy nëbb moo tax secret dogal mbir la moo xam ne ki koy wan ki ko yàllay wan ci mboo maanaam amul malaaka bu jege yàlla bu ko xam mooy malaakul muqarrab wala nabiyul mursal yeneen bu ñu yónni sax alayhi salaam xamuñu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci ay xusuusiyaam maanaam loo xam ne daf koo jagoo moom kese mooy mu yàlla wan ko secret borom loolu moom euh, jagle yéen ci yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wasallam ak ñu néew néew néew néew néew ci ñi nga xamante ne ay awliya muhammadiyuna lan aqtaab muhammadiyuna xaalisa mahda ñoo xamante ne ay euh, xutbu wala ay ay wàllu yu muhammadiyeen maanaam ñoo xam ne bu doon yéen yàlla muhammad lañ salaatam yu mag sëkk euh, te sax nekk xut moo tax nekk xut bu jamono taxul nga xam dara ci loolu secret dogal taxul nekk bu ma fàttali ko nii xam secret ndogalu yàlla secret ndogalu yàlla mbir la boo xam ne ne comme ku mel ni ñoom Seydou Mouhidine Arabi radiyallahu anhu ñooñu la niveau boobu la ñooñu koy ñoom ñoo koy xam niveau wu gaa yooyu la. moo tax euh, Seydou Mouhidine Ibn Arabi dina dem sax dafa ko yëngu ci sallallahu alayhi wa sallam wax te loolu moom moo ko jox day am lu tax mu mën a am xam secret ndogalu yàlla. maanaam ne yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa daf ne ko boo gisee mënuloo maa sori maanaam mënoo supporter man ma sori la te parce que lépp lu aju sa biir maa koy administré te man maa ci nekk te ci man lii la bokk maanaam yow dafa am partie bu bëri ci yow li sa biir intérieur ne ci man la bokk loolu moo tax su ma sori day mel ni comme si dafa am partie bu mag ci yow. bu taxali moom yow doo ko mën supporter loolu tax tout temps dafay nekk ak yow te niveau boobu boo ca nekkee maanaam moom moom ni ñooñu ñu am xeetu xeetu loolu c'est c'est ndogal mais niveau boobu moom ku ci yëgul euh, du mu nekk ndax dañ xam nañ ci seen loxo bi déedéet loolu loolu nan lay nan lay dundalee dundee la voilà loolu xeet dundal kuy dee la waaw ñoom ñoom ñoom mën nañoo ñoom dund lañ doon te loolu noonu xàqul yaqin lañ ci bëggoon maanaam dund ko dund koo xamante ne dëgg gu wér la. déedéet secret wu lu tax maanaam mbir mi di amee ni mu amee déedéet loolu yàlla jagoo la secret yàlla la ku dul yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbindee ci amul xamul ba mu def ñu néew a néew a néew a néew nga seen mënti dina naa la par exemple wax na benn wax boo xam ne ni dund na ko ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te loolu parce que il maanaam il moo xam ne jéego moo ko waral maanaam bi mu ne euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam le fait mu doon wax naan maanaam muy wax gaa yi sàq sàq yi na ngeen ko jubal te boo dee julli na ngeen dal parce man dama di gis sama kanam sama ginnaaw comme ni ma leen di gisee sama xanam ah nga xam nga ci saa saa noonu moom dañ daan gisee ci ginnaaw ci kanam moom nga daan gisee ci ginnaaw <laughs> ah moom Seydou Moussa Diouf Naara di radiyallahu anhu ne masxab boobu maanaam loolu yent bi am sallallahu alayhi man dund naa ko. nekk naa ci biir jumaa ci jàpp di jiite nañu julli mu gis ma ma am masat boobu nga xam ne ci côté yëpp laa doon gisee mu ne mais loolu xeetu leer bi ci ne bànneex bi ci nekk nit ki bu koy dund loolu képp ku ko dund munu ko munu ko imaginer te loolu ko ko may mooy héritage moo xam ne dee boobu lu ko teew maanaam ndono yéen ci maximum loolu moo ko te loolu exactement li ko am duñu maa xam gi la moom Cheikh Abdou Qadir Jilani radiyallahu anhu maanaam li ma leen Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu parce que Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom non seulement dafa am héritage boobu mais dafa affaire mooy dafa te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta waladi anta waladi anta waladi yow sama doom donc am na loolu ba pare nekk ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que doom ah moom mooy doom muy dëkk rek bàyyam voilà loolu comme moo doom day jël forme bi bàyyam wax maanaam mooy bu la mu nekk nit bu dee euh, la mu nekk xar bu dee bëy la mu nekk bëy insibi maanaam forme bàyyam day jël d'ailleurs loolu tamit waaw euh, maanaam ba pare mu teewoo ko wa nasabuka ilaa Hasan ibn Ali sa askan ba ci Seydina Hasan doomu Seydina Ali wér waaw mhm. Without the energy from the wrong side of your curve, other people will draw off. parce que façon yi mu nekkee doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mboolem martaba yi dafa wér te daf koo matal te ñetti martaba yi nga am islam iman ihsan ci mboolem maraati bi ndax dafa nekk doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo biñ jëlee ci buntu sharia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dafa nekk doomam ci doomu bu ñëwee ci buntu gëm iman sax sax noonu ndax te ma bu ñëwee ci wàllu sell ka ak mboolem li mu aju ci martaba yëpp daf te ma boo ñëwee ci martaba mboolem xabaar yi ak niveau yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu sàmm ci la see doon lu mu fa nekkee doomam unifié ko nekk secret wu dafa am voilà mooy pervers ne day seen ci lu bëri voilà voilà voilà xilaafa niyaaba toppam day feeñ nekk gi mu nekk xalifa yonent bi sallallahu nekk gi mu nekk ndono yonent bi sallallahu alayhi nekk gi mu nekk wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam toppam day feeñ ak yeneen ak yeneen i martaba martaba yi dañoo wute dañoo bëri maanaam ne ange boo ko xoolee ternaire bi day ñëw waaw yooyu yëpp ma maam daf ko mat sëkk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 mois.